baabu nahyi an qawlil insaani mutirnaa bi nawi kaza kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah rahmatan waasi'a gin ñëwaat ak ñun ba léegi ci kitaabul umuur al manhiyyi anhaa ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ chapitre deux cent non trois cent vingt quatre doon wax baabu karaahati sabbi diik buntu bi doon wax. tere gu ñu tere nit ki di ŋàññ li nga xam ne mooy ganaar gi xadis kott dong bi mu fëndi woon moo doon xadis mille sept cent trente mu ne an Zayd ibn Khalid nil juhani radiyallahu anhu annahu qaal qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam diik fa innahu yuqidu lis-salah loolu am na luñ fàtte woon ci njàngat yooyu xam nga ki doon rëbb ganaar gi fay leen saa saam ci riwaa imaam Ahmad bi loolu bari na kon ñun day wan ne ñun bari nañ yoo xam ne dañ koy wax di ñaan ñi mbir ndeke moo gën ci ñun waaw asa an takrahu shay'an wa huwa xayran lakum wa huwa xayrun lakum waaw borom bi nee na le léeg-léeg ngeen bañ benn mbir waaw bañ benn mbir voilà ba ndax ki ki kii moom mooy li li nga daar ga doon def da koo neexul waaw wa huwa fekk loolee ngeen kii xayrul lakum moo gën ci yéen ba pare mu waxaat feneen fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alu allahu fihi xayran wa yaj'alu allahu fihi xayran kasiira fa asa léeg leen an takrahu shay'an ngeen bañ mbir wa yaj'al allahu kanta borom bi nag moom mu def ca mbir moom mais ngeen bañ xayran yiw kasiiran lu bari mooy xam nga ki ñëw bay ŋàññi ganaar gi moom mooy daa jàpp ne kii li muy def neexu ko yooyu kon bari na léeg-léeg moo tax nit war a sàmm làmmiñam ak ay comportement am ci lépp loo xam ne mbindeefu yàlla la loolu nag li la koy may mooy di yaroo ci aadaabul nubuwa tegginu yonent bi alayhi salaam yi mu jàngale ak ni mu melo woon ba lépp looy jëflanteel rek ci nit ñi choses yi njaay àll yi naka noon xar yi bëj yi lépp rek xamal ne borom bi jàppal ne te gëmal ne te xamal ne noonu la demee borom bi moo ngay jëflanteel à travers yi ñii ngay rafetal nag nu mu gën a rafet bu boobaa comportement yu bari dina commencer di denc ñun ba pare ñuy ràngoo ginnaaw bi ak tax ak taxalli bi ñu summeekoo ci yu salte yi ràngoo jikko yu gën mag war a nekk bañ a nekk rek koo xam ne yow sa làmmiñ bi daal da koy boyal waaw da koy boyal di saaga rek waaw ay ay boo tuddee sax am ay picc yu yu ci ci ci ci rek nga saaga loolu mooy lan ah am muus mu ne fee di miole ñeew nga jekki way mus mi way ñu rek saaga sa way waa adada sa way dafa attention dafa attention waaw wal iyaadu billah léegi euh, tey ñu war a gis ba léegi ci kitaabul umuur al manhi anha chapitre trois cent vingt-cinq imam bi ko tuddee rahimahullah baabu nahyi buntu tere an qawlil insaani que nit ki di wax mutir naa ah tawal nañ ñu de di naw i kadaa ndax biddiw sàngam moo tax ñu taw xaram gu mu xaram aaye gu ash-shari alayhi salaam tere nit di wax lool ab taw am ngeen bekkoorool lool taw bi ñëw nga ne ah moom kay biddiw sàngam la ay kay bam cinq xam ne moom moom moom moom moom moom moo ñu tawal sirku bu mag bi nekk ci loolu tere gi nga xam ne moom lañ ko aaye moo ndi fi benn xadiis képp kott dong comme buntu bi ñu jóge woon noonu fii buntu waaw la dajale fii yu bari 1731 mu naan Zayd ibn Xaalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala salla bina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama salaata subhi bil-Hudaybiyati fii ithri samaa'in kaanat mina al-layl falammaa insarafa aqbala ala an-naasi faqaala hal tadruuna maadaa qaala rabbukum qaaluu allahu wa rasuluhu a'lam qaala qaala asbaha min cibaadii mu'minun bii wa kaafirun fa ammaa man qaala mutirnaa bifadlillahi wa bifadlillahi ta'aalaa wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi kaafirun bil kawkab wa amma man qaala mutirnaa bi nawi kaza wa kaza fadhalika kaafirun bi mu'minun bil kawkab muttafaqun alayhi was-samaa'u hunaa al-matar qaala al-imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne an Zayd ibn Khalid mu jële xadis bi ci saxaaba bi ñu jële woon xadis bee ci kaw doon wax laa tasubbu jiik bu leen saaga ganaana ah. <laughs> waaw fa innahu yuqidul salaat day yeete ci julli kon bu leen nekk ay kokorikoom <laughs> parce que da doon nelaw mu kokorikoom ah, a waaye yàq na saa nelaw yi waaye yow rek muriir lu ganaar ak di ko saaga déedéet di ko ŋàññi déedéet ak rëbb kon eh, eh, saxaaba boobu moo nekkaat nii mu ne an Zayd ibn Khalid mu ngi jële ci Seydina wa Mawlana Zayd ibn Khalid al bokkoon ci waa Juhayna tribu bu <laughs> dëkkoon nekkoon côté Médine hein voilà <laughs> Allahu akbar mu ne radiyallahu anhu qaala nee na salla bina rasulullah mooy jiite nañu salla bina mooy jiite nañu kan rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam salaata subhi jullit fajar waaw moom lañ dañ koy wax fajar di ko wax suba waaw xon naa lool jarul di jàpp na yaa ngi wax lu am solo jullit suba dañ koy woowee jullit fajar tamit comme niñ ko gisee ci hadis yu bari yi romb nañ ko fi waxati ko waxati ko waaw c'est pas que bu ñu waxee mooy ñaari rakk yi nga xam ne yeneen saa saam dane moo gën li àddina àddina bi ci biir du lool kese julli farata bi tamit dañ koy woo julli fajar mais dañ koy woo tamit salaatu subh mooy bu farata bi ñaari yi ngay mujjee def mu ne kon jiite nañu salaatu subaxi julli da nga xam ne mooy suba ga lay xaw muy bi njëkk ci bés bi bil Hudaybiyati fan lañuy jiite woon al Hudaybiya ca buntu Makka zaadaha Allahu tashrifan wa takrima Hudaybiya ca buntu Makka la nekk fii isri sama'in fekk kanat min al layl isri sama imam an-Nawawi ne wa sama huna al matar mooy fekk daa tawoon ci guddi gi voilà fekk asamaan si tawoon na ci guddi gi léegi nag ñu xëy ci fajar gi yoneen saa saam jiite leen foofu la ca Hudaybiya Allah mu ne fa lamman sorofa bi nga xam ne nag ci la julli ba sëlmal ba pare julli aqbala ala an-nas yonent bi alayhi salaam dafa dëgmal jublu ci nit ñi ñi doon jiite sahaaba yi radiyallahu anhu fa qaala mu ne leen hal tadruuna maada qaala rabbukum est xam ngeen lan la seen boroom wax qaalu sahaaba yi ne ko allahu radiyallahu anhum ah borom bi de tabaraka wa taala wa rasuluhu ak ndawam sallallahu alayhi wa sallam alam ñooy ñi xam qaala yoneen saa sam ne qaala borom bi lii la wax dane asbaha xëy na min ibaadi ci sama jaam yi mu'minum bi koo xam ne daf maa gëm waaye wa kaafir waaye am na koo xam ne moom ñoo xam ne moom bañ xëy dañ maa weddi waaw ñaar yii la ñenn ñi dañuy xëy ànd nañoo ngëm yàlla ñenn ñi nag ñoom ba ñu xëyee ñoom ak weddi yàlla lañ xëyaale wal iyaadu billah waaw wal iyaadu wal iyaadu billah loolu moom garaaw na moom <laughs> léegi euh, léegi nag mu wax ñu naan la dem fa amma man qaala képp ku wax nag lii ne mutirna ñun ne taw nañ <laughs> waaw tawal nañ ñu bi fadlillahi ci ngëneelu yàlla wa rahmatihi ak yërmandeem gu yaatu gi ci loolu lañ amee taw mooy ngëneelu yàlla gu yàlla gum ñu defal ak yërmandeem ci lañu tawale fa daalika kookee de mu'minum bii mooy ki ma gëm kaafirun weddina bil kawkab ñi nga xam ne ñooy gëm l'astro euh, astro euh, log yi l'astrologie ñiy gëm astre yeeg waxoon nañ yi nga xamante ne gisoon nañ xaraam gu mu xaraam yoo xamante ne yow ay prédiction ay ñoomin euh, waaja nu mu tudd euh, façon caaxaan yooyu gaa yi di def horoscope yeeg waaw kay xeet yooyu gisoon nañ li nga xam ne xaraam gi nga xam ne moom la xaraam nit ki di gëm yooyee waaw di gëm yu caaxaane yee te nekk ay euh, ay caaxaan yu mag waaye siiw hmm. loolu xaraam gi nga xam ne dafa xaram jullit bi di fas yooyu waaw am an najmu yow kii voilà biddiw sàngam moom kay biddiwum fekk na mooy façon wax yooyu rek ngay dégg moo façon wax yooyu même bu dee ne yow parabole nga ci jublu moytu ko waaw moytul di façon di utiliser façon wax yoo xamante ne yooyu euh, da lay ci da lay en tout cas même bu dee ne yow gëmoo lool moytul yooyee waaw ndax yooyu ay affaire u caaxaan la waaw dem ci kuhaan yeeg munajjamuuna yeeg euh, munajj munajjimiin yi ñi nga xam ne ñooy xool ci biddiw yi. naan la ah yow de moom am nga tukki wala yow de moom ban weer nga juddu nangam yow say affaire dina baax dañuy kàcc les astrologues ay kàcckat lañ dañuy naan waaw. ak ñi nga xam ne ñooy borom pittaaw yi gisoon nañ ko chapitre trois cent trois baabu nahyi an ityaanil kuhaani wal munajjimiin wal urraaf wa ashaabir ramli wat tawaariq bil hasaa wash sha'ir wa nahwi daalik loolu lépp day dugg ci gaa yi. moo kuy nag gëm na yàlla waaye weddi na xeet yu mel nii xeetu astrologue yi nga xam ne di jéem a xam di ko jaari ci biddiw yi waaw naan biddiw nangam ak nangam waxuñ dëgg daal di jël avenir nit moo yow nit ki nan lay mujjee ak lan lay am nga wéer ko ci biddiw ba biddiwam fenkay biddiw sàngam ba fenkay la ñàkk loolu yoneen saa sa nee na loolu amul <laughs> walla bañ ko laajee gaa yi <laughs> ne ko waa ñoom mu ne ñooñu duñu lay lay suubi shay laaj ko ci kuhaan yi ah, kat yeeg xaat xeet yooyu waaye yeneen saasam ñooñ mu ne ñoon lay suubi shay duñu waaw loolu mooy dëgg waaw loolu yeneen saasala wax mooy dëgg duñu tus ñu ne ko waaw mais ñoom léeg-léeg kat ñu wax ñooy mbir yoo xam dañ koy day nekk mu ne waaw loolu <laughs> loolu parce que seen jinne bi nga xam ne mooy sàcc xabaaru asamaan mooy am lu mu for waaye ñoom buñ foree benn dëgg dañ ciy rax eh, eh, eh, téeméer ay nar ñenn yu ëpp téeméer waaw léegi nag day tombé narkat lu mu mën a nar nar nar nar léeg-léeg la mu wax nekk dëgg mais teggiwul mu nekkum narkat moo taxoon mu ne woon Seydina Abu Hurayra ca Iblis ba sadaqaka wa huwa kadhib Iblis seytaane bi ngay jàpp guddi gi fan yépp bi ngay garder tàndarma yi lim la wax ne la ayatul kursi yu na laa la ko jox ci ci mu jugi quoi boo ko jàngee ñun du dañ dañ dañ lay moytu dañ lay daw dañuy dàq li ñuy wax ko ne saa sa beneen saa sa ne loolu mu wax wax na dëgg waaye nag am naraakoon la waaw kon loolu tekkiwul dara foog naa la ñooñu ñoom ñooy ñu dàq expliquer ci kaw suuf ñooy naraakoon yu mag yi gis kat yeeg pitaaw kat yeeg seetal ma saa affaire dëgër naag mu mu wasaare pataaw yi loolu lépp xaraam bi nga xam ne moom la ne. kon yeneen ci may saa ne borom bi nee na képp koo xam ne nee na dañ ñoo tawal ndax ngërëm ngëneelu yàlla kese. ak yërmandeem ci lañ amee taw mu ne fa daalika mu'minun bii kooku moo ma gëm kaafirun weddi bil kawkabi ci biddiw ci weddi yooyu waaw na li mu war weddi moom étoile yeeg seen xeet yooyu biddiw sàngam mu ne waaye wa amma man qul mu ñuy leeral mu'minun bii wa kaafir kon wax nañu mu'min bi mooy kan wa amma man qaal ndaal ki nga xam ne dafa wax mutir bi naw i kaza dana ñun nag tawal nañ ñu parce que biddiw sàngam waaw waaw grâce à cette étoile ah moom bi diw kadaa wa kadaa nangam ak nangam mu ne ko ku wax loolu nag fa zalika kooku kaafirum bii mooy ki ma weddi mu'minum bil kawkab ba pare moom moo gëm li nga xam ne mooy bi diw yi wal iyaadu billah weddi na la mu war a gëm gëm li mu war a weddi wal iyaadu billah mu ne muttafaqun alayhi hadith bi al imaam al haafiz al-Bukhari na ko noon al-imaamu Abul Husayn Muslim abul eh, eh, ibn ibn al-Hajjaj al-Qushayri rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo ah. ah, al imaam léegi laaj bu njëkk mooy est-ce que ñoom ñaar dongo solo ñu la déedéet lii imaamu Malik imaamu daaril hijra ci ah, al-Muwatta solo woon na ko eh, kitaabu salaa al-istimtaar bin-nujuum indi woon na ko foofee moom al imaamu Malik ne ko noon al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal solo na ko ak al imaam Abu Dawud an ak an-Nasa'i Ahmad ibnu Shu'ayb an-Nasa'i rahmatullah ala al-jami' am na ñëwee na nag ci ay kàddu alam tasma'u maada qaala rabbukum waaw dañ <laughs> tawee ba mu jiitaleen na leen ndax déggu ngeen li seen borom wax ah alam tasma'u maada qaala rabbukum ndax déggu ngeen li seen borom wax <laughs> waaw ñu ne ko ah waaw yenni atadruuna maada qaala rabbukum qaalu allahu wa rasuluhu a'lam kon léegi al imaamul Buxaari rahimahullah eh, imaamul Buxaari indi na ko ci bërëb yu bari eh, ñeenti bërëb eh, indi na ko comme kitaabul azaan baabul yastaqbilul yastaqbilul imaam an-naas idaa sallam indi na ko foofu Ah, waaye indi na ko fi nga xam ne ma al-istisqa baabu qawlillahi ta'ala wa taj'aluuna rizqakum annakum tukadhibuun kitaabul maghaazi baabu ghazwatil hudaybiyya ak kitaabut tawhiid baabu qawlillahi ta'ala yuriiduuna an yubaddiluu kalaamallah léegi eh, ban la ñu jël waay bu ñaa ciy jël wax baax na léegi nañ jël bu njëkk bi ñu mu ne haddathana abdullah ibnu maslama mu ne nettalen suñu sëriñ la abdullah ibnu maslama di ibnu qanab ibnu qanab alxaarisi alqanabi alxaarisi abu abdirrahman kii la imaamu malik ne woon moom mooy <laughs> taalib imaam malik la imaam malik nee na ba <laughs> bañ ne ko ah, ah abdullah mu ngi jege mu <laughs> ah mu ne bi muy ñëw mu ne jóg leen bi mu jegee ba muy agsi nag imaamu Maalik ne jóg leen aywa qumu bina ila xayri ahli al ard jóg leen yéen gatadu ki nga xam ne moo gën ci kaw suuf te taalibeem la kat allahu akbar ah, am imaam Maalik am imaam Maalik moom nekkul ci ñëpp non rien que nga imaam Maalik rek di nga xam ne i non kooku moom du koy waxantoog kuy kuy kuy kuy kuy kii ay fair play non mu ne ne jóg leen ñu gàttandu ki nga xam ne moo gën kuy dox ci kaw suuf instant bi Allahu akbar mooy Abdallah ibn Maslama sëriñu imaamul Buxaari yi dekkoon taalibi imaamu Maalik te hadiis bi ci imaamu Maalik la ko jëlee kon haddasanaa Abdullah ibn Maslama ibnu Qa'nab al-Qa'nabi al-Haarisi al-Basri génn àddina la 220 an Maalik rahimahullah mu jëla ko ci sëriñam bi ñu doon wax léegi di Maalik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman Abu Abdillah al-Himyari al-Madani di imaamu daaril hijrati borom ngir mi gane àddina la 93 ñu ne 94 génn àddina la 179 rahimahullahu ta'ala an Salih ibn Kaysan moo ko jëlee ci Salih ibn Kaysan al-Madani Abu Muhammad ibn Abul Harith gis nañ ko ci jotaay bi ñu génn ad-Dawsi al-Ghifari mawlaahum génn àddina ginnaaw les années cent trente rahimahullahu ta'ala te kim jële woon xadiis bee ñu génnoon ci moom la ko jële moom mu jële woon ko tamit ci même saxaaba bi muy an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud di sëtu euh, frère u Abdallah ibn Mas'ud bi di Utbah ibn Mas'ud di Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud al-Hudali Abu Abdillah al-Madani bokkoon ci fuqaha as-sab'a juróom ñaari boroom xam-xam yi gën a mag seen jamono fiqh Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam année bi imaamu Maalik génn àddina ga ñoom gane àddina ci la génn àddina moom ni l'an 94 am na nag ñu ne quatre-vingt-dix-huit mais quatre-vingt-quatorze moo gën a dëgg rahimahullahu taala an Zayd ibn Khalid al-Juhani mu jëla ko sahaaba bu sigi wa bi Zayd ibn Khalid al-Juhani Abu Abdurrahman ñi ne Abu Talha al-Madani génn àddina la soixante-dix-huit am na ñu ne soixante-huit rahimahullahu taala am na ñu ne Kufa la génn àddina am ñu ne mukk Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salati wassalam kon Zayd ibn Khalid radiyallahu anhu salla lana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam salata subhi bil Hudaybiya ala idhi zama'in kanat min al-layla falamma insarafa aqbala ala an-nasi faqala hal tadruna madha qala rabbukum qalu allahu wa rasuluhu a'lam qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir fa amma man qaala mutirnaa bi fadlillahi wa rahmatihi fa bi zaalika mu fa zaalika mu'minun bi wa kaafirun bil kawkab wa amma man qaala bi naw'i kaza wa kaza fa zaalika kaafirun bi wa mu'minun bil kawkab lii nag mooy côté bi naan borom bi nee na asbaha min ibaadi mu'minun bi loolu mooy hadiisul qudsi <laughs> voilà. mooy xadiis la boo xam ne yeneen saa salaam danaan borom bi nee na waaw ne ne kon kay bàyyi ma jullee affaire bi sooy waxoon la ko fi ah xanaa du waxu borom bi lañuy jullee faqra'u ma tayassara ma ne la waa kay léegi àggaleel aaya bi <laughs> non àggaleel bu boobaa di nga sa bopp <laughs> ah faqra'u ma tayassara minal lan minal xadiisil qudsi la wax <laughs> mais alxuraan nga ne la léegi est-ce que lii yow ci alxuraan la yow alxuraan bu dee moom mokkal nga wala mokkaloo même boo mokkalu yow mas ngaa liir alxuraan dam jeex au minimum yow mas ngaa dégg ci biir alxuraan foo xam ne dafa lii la asbaha min ibadi mu'minun bi wa kaafir ah ko mas a dégg waaw yaa gina tay ne bokkul ak lii surat taxaabul yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir huwa alladhi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min lool loolu daa bokk bi barke barke kafirun bi mu'min bi rek mu nga dégg <laughs> <laughs> bàyyi sa loxo nag <laughs> huwa alladhi xalaqakum dane yéen ma <laughs> borom boobee moom moo leen bind fa minkum am na ci yéen kaafiru loo xam ne weddi dafa weddi wa minkum am na ci yéen mu'min loo am dafa gëm wallahu bima ta'maluna basir waaye xam nga ne du looloo lii benn la yow fii mu ne la asbaha la wax asbaha min ibadi mu'minun bi wa kaafir voilà kon mooy loolu doo ko jullee voilà parce Euh, euh, alquran kàddu la goo xam ne borom bi ci la ñu jaamuloo yàlla ci jaamu yàlla gi gën a rëy muy julli moo tax mu ne faqra'u jàng leen maa la nga xam ne tayassara jàppandi na ci yéen min alquran ci alquran moo tax alquran la ñuy jullee non hadithul qudsi li muy màgg màgg waxu borom bi la tabaaraka wa moo tax ëpp ci borom xam-xam yi naan waxu borom bi la mais yeneen saa salaam moo koy euh, mooy xam-xam bi la ko borom bi di sotti kàddu googee yeneen daal ñu koy wax. alors que bu dee alquran kàddu yi noonee la ko Seydina Jibril mi nga xam ne noonu la ko wàccee ci moom waaw waaw kon loolu alayhim asalaatu wasalaam mooy alquran lañ mën a jullee mais ba hadithul qudsi voilà kon loolu mooy côté wob asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun loolu lépp daa nekk li nga xam ne hadithul qudsi la ba nim jeexe mooy hadith boo xam ne borom bi taba yoneen saa sam day koy jële ci boromam tabaaraka wa taala directement waaye bokkul ak alquran ba léegi kon mu ngi noonee wallahu taala alam kon nii la al imaamu al xaafiz al buxaari yandi kanta al imaamu abul husayn muslim ibn al hajjaj benn rahimahullah benn buntu kese la ko indi benn téere moo ba deful buntu téere la def kitaabul iman baabu man qaala naa bi naw yow ne deful buntu ba pare nga naan kitaab baabu ma ne la ne baabu bi ñaata yoon laa la wax ne la imaam muslim kitaab kese la bind téereem bi di nga boo demee ubbi sax imaam muslim da nga ciy gis kitaabu nangam baabu nangam mais loolu defu ko baab yi ñoom ku mel ñoom imaamu Nawawi ñi ak surah yi ñëw ginnaam ñëw ko def voilà léegi ñu koy boole noonu di def bunt yi dañuy gis xarit yoon nañ naan lii lii lay wax ñu di tudd buntu nangam mais imaam muslim masula def buntu baabu kitaab la def. comme bu ñëwee kitaabul iman day def kitaabul iman indi fa hadith yi nga xam ne moom la fa bëgg indi yëpp après pare kitaabu tahaara indi ki kitaabu tahaara yëpp moo indi fa hadith muy indi kitaabul hayd jóge noonu indi hadith yëpp kitaabu salaa indi hadith yëpp kitaabul masaajid wa mawaadi'us salaa indi jumaa kitaabu salaatil iidayni naka noonu mais deful mukk naan ay eh, baabu nangam lool ñoom ngi mel ni ñoom al imaamul haafizu an-Nawawi ñoo def lool kon baabu rahmatullah lil jamii man qaala ko wax mutirna bi naw mu ne hadathana yahya ibn yahya parce que hadis bi ci imam malik la jaar moo tax ashabu sahihayn muy al imam al bukhari ak imam muslim bi nii nii ñu gis da ngay gis taalibe imam malik yi ñëw al-Qanabi romb nañ ko léegi lii muy beneen ponkal boo xam ne moom ci ponkal taalibe imam malik yi nga xam ne ñoom moom bokkul moom imam malik bu toogoon di jàngale hadis waxoon naa al imam malik du toog di wax hadis yi bind na téere bi benn ci taalibe yi mooy taxaw di liir mooy toog di liir ñépp di déglu bu mu paree mu ne leen nii la noonu la imaam Maalik doon jàngalee xadiis kooku nag bokk ci ñooñu doon liir mooy hadis euh, bu imaam Malik masoon a toog moom la imaam Muslim jële hadis bi te sëriñ la tamit ci imaamul Buxaari waaye imaam Muslim moo ëpp lu mu jële ci moom muy mu ne lan kon déglu ko mu ne haddathana Yahya ibn Yahya mu ne nettali na Yahya ibn Yahya di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali mawlahum al-Minqari Abu Zakariya at al mooy Rayhana ku Nisabur moo doon xet gu neex parfum waa Nisabur tellement dafa baaxoon ba non dafa ndongo masha Allah la waaw moo tax <laughs> imaam Ahmad doon wax ne kii moom waxuma la daa dëgër kese mais ëpp na dëgër kese wax ci moom wax ju rafet <laughs> waaw waaw doon wax naan imaam Ahmad ibn Hanbal boroom ngir mi da wax ne maa axrajat Xuraasaanu ba'da ibn mubaarak misl Yahya ibn Yahya waaw doon wax gis nga bilaadu Xuraasaan le Khorassan mooy yi jàpp ay ay Iran Afghanistan dëkk yooyu noonu ah Azerbaïdjan dëkk yooyu noonu mu ne génnewul ginnaaw Abdallah ibn Mubarak mu màgg mi borom kitaabu zuhd kooku moom kenn du wax ay mbiram waaw am na taalibe la woon bon contemporain ñoom Imaam Malik la mais ñoom Imaam Malik ko ma woon mais taalibe la en même ak ñoom Sufyan ibn Uyayna ñoom Sufyan ibn as-Sawri Sufyan as-Sawri ak ñooñu quoi mu ne ginnaaw Abdallah ibn al-Mubarak Xuraasaan génnewul ku mel ni Yahya ibn Yahya mi jurul génnewul produirul ku mel ni kii kon yaakaar nga ne kooku ah ah saay saay kooku kon Yahya ibn Yahya ibn Bakr génn àddina Euh, moom Seydina Yahya ibn Yahya gane àddina 142 génn àddina 226 rahimahullahu ta'ala qala mu ne qara'tu ala Malik mu ne jàng naa wax nañ ne moom daa liir ci kanamu imaamu Malik taalibe yëpp toog mu ne liir naa ci kanamu liiral naa imaam Malik hadith yi am Salih ni Malik gis nañ ko an Salih ibn Kaysan gis nañ ko sànq an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba gis nañ ko sànq an Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu gis nañ ko sànq ah annahu qaala mu ne salla bina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam salata as-subh bil-Hudaybiyya fi ithri as-samaa'i kanat min al-layl falamma insafara aqbala ala an-naasi fa qaala ah hal tadruuna maazaa qaala rabbukum qaaluu Allahu wa rasuluhu a'lam qaal qaala asbaha min cibaadi muminun bi wa kaafir fa amma man qaala mutirnaa bifadli llahi wa rahmatihi fadaalika muminun bi kaafirun bilkawkab wa amma man qaala mutirnaa binawi kada wa kada fadaalika kaafirun bi muminun bilkawkab kon xadis baa ngi noonu noonu la ko al imaamaani ash-shaykhaani daal di indi